waaw waaye nag waxoon nañ la lool que ne day effacé way tant ba tiir que ak yi ngay ron nit ñi après da ñibbisi euh, ne man nag euh, euh, man aj laa jógee voilà far na saay bàkkaar yi nag yi nag kon ñépp ku ma yoreel xaalis c'est pas grave ñàkk nga déedéet waaw yow <laughs> loolu sa digganteeg sa borom la waaye sa digganteeg jaam yii da leen fay seenub xaalis la wax waaw walla <laughs> ñu noonu kon euh, euh, lii la ko quoi day far bàkkaar yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp waaw waaw naw yi nag euh, doon na wax ne laysa lahu jazaa'un illa al janna ci al mu ne annahu la yaxtasiru li saahibi min al jazaa' la takfiri ba'd dhunub moo baax daa jàpp ne yenn bàkkaar yi mooy yu ndaw lañu yow mais aj gi lépp lay far yu mag yëpp parce que génn moom que ne comme ni la sa yaay jure woon moom sa yaay bu mu lay jur moom amoo bàkkaar bu ndaw amoo bu mag waaw amoo dara waaw mu ne bal la Euh, euh, bal la buddaan yadxulal janna imaam na mu ne kii moom kii mel nii ak du mel nii kooku manu la ñàkk ne moom day dugg aljana waaye mbir mi loolu lañ la ci wax léegi nag mu des kon ginnaaw lii lépp di wane kon gëneelu ñaari eh, eh, ñaari eh, sha'ira sha'ira yi muy aj ak umra léegi aj moom bon ak farataam waxoon nañ ko ci bi ñuy tàmbali léegi nag waa léegi ñu jàll nag parce que Eh, mais masala wala mooy àttee umra eh. te waxoon nañ la ne xadis bii bii passé xam nga ñoo ko doon bala ñuy dugg fii pardon que ne xadis bii day wane ne ajab umra moom tolloowul non oh, loolu moom daa leer malgré la imaamu xaamum na xajar doon wax duñ ko doon waxaat sànq man man man ataa ku dikkal néeg bi que ne lool mën na dugal aj ak um day dugal aj ak umra ndax kat néegub yàlla bi duñ fa ñëw ngir aj kese waaye waxoon nañ la alxadiis yu fassirul xadiis te day wane ne ma ne e, aj bokkul ak umra de aja gën a foor fuuf waaw waaw moo gën a foor fuuf waaw waaw mu ngi noonu wala al imaam Ibnul Qayyim mu ne xadiis bi dalilun ala tafriq bayna al hajj wal umra fi takraar fi takraar waaw law kaanatil umra kal hajji la yufalu fi sanati illa marratan ah, la sawaa baynahuma mu lii day dalil la buy tegtale diggan taqante ta taqa différence bu am diggante aj ak umra ci baamu gi dinañ ci ñëw léegi masala baamu umra walan moo ci nekk umra umra yu bari waxuma euh, mooy ci benn at sax wala benn weer wala benn semaine benn semaine nga yu bari la wala même pas semaine nga umra tay lundi toog mercredi nga demaat nga ñëw yaa ngi ci nga umra waat <laughs> way <laughs> way loolu léegi mu ne lool day wane ne hmm, umra bu meloon ne xaj kenn du ko euh, euh, du def ci at mi lu dul benn yoon te dinañ tolloo parce que aj moom de toute façon yow at mi manoo fi aj lu dul benn yoon parce que période moo moom benn yoon kese waxtoom benn yoon kese nga ko mën a def mooy at mi manoo ci def ñaari at loolu man da nekk alors que umra moom sawaay man nga umra deux cent fois ci at mi umra mille fois sax bu la neexee waaye yow quinze mille nga naan malade sooy un milliard bu la neexee <laughs> <laughs> léegi nag kon nañ ñëwaat fi nga xam ne moom mooy waa léegi lan mooy àttee umra al imaam an-Nawawi ci al minhaj mu ne rahimahullah te xam nga sànq bi ñuy wax imaamul haafid al Buxaari rahimahullah ni mu tuddee buntam bi rek moom xam nga fi mu moom daa jàpp ne umra dafa war wax naa la ñoom nag waxuñ ne nii aj nekke umra noonu même poids bi nu aj nekke farata même poids bi la am wax naa la aj ponk la ci ponk l'islam yi alors que umra du ponk ci ponk l'islam yi te gis nañ tamit Ibn Abbas bi mu ne moom xarinaam la hajja ak umra umra ak xajja ñoom mooy lëkkaale moom moom lëkkaale aj la ci téereb yàlla bi wa atimmul hajja wal umrata lillah léegi al imam an yi mu ne ixtalafa al ulama fi wujubil umra mu ne boroom xam-xam yi nag wuute nañu kon ñu ngi ci suñu masala yi yeneen masala dérivé la parce que ñun hadis yi ñu kii na kii mooy bu ñu defee taxrij bi premier ñànga deuxième bi lëkkaaleem ak bunt bi euh, ñu gis lan mooy coïncidence bi tax imaam indi ko ak ni mu tudde bunt bi loolu daanaka def nañ l'essentiel léegi nag yeneen yi yeneen yi njàngat yu ci am loolu c'est bien di ko amaale ci biir hadith yi léegi kon fii comme que daa wax mbiru umra wala mooy attee umra imaamu Nawawi rahimahullah mooy lan farata la wala sunna la wala lu ñu sopp la wala daa dagan kese wala lu xaraam la wala lu ñu sib la yooyu lañ lay wax léegi mu ne euh, euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal dinañuy wute nag fi wujubil umra ci waruk umra est-ce umra c'est obligatoire mu ne fa mazhabu Shafi'i wal jumhur te lool mooy eh, kiiwu imam Ahmad ah voilà eh, mooy ah Ahmad li gën a siiw ci ngiram lool la voilà moom tudd ko fii waaye moom ci la mu ne kon mazhabu imam Shafi'i seen sëriñ bi Muhammad ibn Idris wal jumhur ak jumhur annaha te ne bon bu dee mazhab yubul arbaa moom du jumhur mais daa wax yeneen i borom xam-xam door en door loolu moo tax mu naan jumhur waaye bu dee mazahibul arbaa moom mooy la poire est coupée en deux waaw mooy xanafiya yeeg maalikiya yi dañu nekk nee ñoom ñoo ne mbir mi dara la warul umra du faratan euh, shafi'i yeeg xanaabila yi en tout cas li gën a siiw ci mazhab seen mazhab ñoom ñu ne lii lii lii farata la loolu la lay wax ni waaw kon gis nga wax naa la kon fi mbir yu boo tax pour c'est pour wax la bu nee jumhur jublu ci jumhur al fuqaha al arbaa mooy madahibul arbaa sinon bu doon lool du jumhur d'ailleurs Hanafi yeek Maliki yi ñoom dañ ne du du du farata c'est Shafi'i ak Hanabila yi ñoom ñoo ne farata la léegi kon lu war la kon mu ne kon fa mazhabul Shafi'i mu ne mazhab mazhabu imam Shafi'i wal jumhur euh, jumhur annaha rahmatullahi alayhim dafa war mu ne léegi nag mu lay waxal nag borom xam-xam yooyu muy wax waa jumhur wa man qaala bihi Umar mu ne bokk nañu wax loolu Seydina Umar wa ibn Umar doom ji Abdallah wa ibn Abbas ak Abdallah ibn Abbas moom gis nañu xam sànq ci ni imaamul Bukhari tudd bunt wa Tawus Abdallah muy Tawus taalibe bi wa moom yi ñuy ñëpp ay taalibeem lañ wa ibnul Musayyib ak moom it ñoom itam ñoom ñëpp <laughs> mooy ibnul Musayyib Sa'id ibnul Musayyib mi ñu gis naa wa Sa'id ibn ak Sa'id ibn Jubayr moom it taalibe ibn Abbas wal Hasan al-Basri al Hasan ibn Yasar taalibe saxaaba yu bare wa Masruq nag Masruq ba muxadram fekk woon na jamono yeneen saa sax mais jotu ko wa ibn Sirin Muhammad ñu gën a siiw ci wax nañ la xam-xamu xadiis fu ñu nee Muhammad kese moom lañ ci jublu waaw waxoon nañ la ñoom ab ay frère lañ yoo xam ne yu garaaw lañu Ma'bad ibn Muhammad ibn Sirin yi moo ci gën a màgg ñoom Anas ibn Sirin Ma'bad ibn Sirin Xaalid ibnu Siirin Anas ibnu Siirin Ma'bad ibnu Siirin Xaalid ibnu Siirin Hafsatu binti Siirin Karimatu binti Siirin Ma'bad wax naa Ma'bad Ma'bad ibnu Siirin Xaalid Yahya ibnu Siirin voilà kii nag moo ci gën a màgg <laughs> mooy ibnu Siirin <laughs> al anasiyun ñoom at sayna anas mooy seen njaatige radiyallahu anhu mu ne wa Sha'bi moom it euh, Abu Amr ash-Sha'bi wa Abu Burda ibn Abi Musa mooy le grand juge doomu sayna Abu Musa al-Ash'ari wa Abdullah ibn Shaddad wa Thawri wa Ahmad voilà indi na Ahmad fii tudd na ko fii wa Ishaq ak Ishaq mooy xaritam bi ibn Rahw wa Abu Ubayd ak Daawud muy Daawud ibn Ali az-Zahiri ñii ñëpp waaw waaw bu ci boolee zahiri yi ñoom ñooy jumhur ndax ñoo ëpp voilà kon ñii mu ne waaye ñii ñoo ne daa war mu ne wa qaala malikun wa wa qaala malikun mu ne kanta imam Malik wa Abu Hanifa ak al imam Abu Hanifa Abu Thawr ak al imam Abu Thawr ñoom ñu ne hiya sunna yee eh, umra du farata ah, sunna la wa laysat bi waajibata du lu war mu ne wa hukiya aydan lii jëli nañ ko an an-Naxa'i di Ibrahim ibn Yazid an-Naxa'i rahimahullahu ta'ala wax nañ la ñu ne dafa war imam al-Bukhari ci la voilà baabu wujubil umrati wa fadliha <laughs> moom dafa dogu waaw waaw loolu ànd ak li nga xam ne mooy imaamu Nawawi wu rahmatullahi alayhi daal di wax fee léegi ñoom gis nga imaam Abu euh, Ibn Abbas li wax ne moom mooy lu kaaleem ci alquran ndax borom nan waa timmul hajja wal umrata lillah sauf que ñeerañ leen ne matal leen aj ak umra ngir yàlla euh, Hanafiya yi ak Maalikee dañ ne eh, loolu loolu tegtalawul fenn ne fa ay farata lañ ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk même fois yore xam nga lan la itmaam bi waaw boo ci duggee àggale ko loolu la borom bi foofu lañ bokk foofu ñoom ñoo ci yem mooy manoo ak tàmbali ak dem ba ci biir nay ah, waaw oh bon je vais laisser à la prochaine fois quoi wala umra c'est pareil boo ci duggee da ngay daal di koy àggale loolu rek la atimmu na ngeen mottali alxajja wal umra lillah côté boobu lañ tolloo waaye côté seen li nga xam ne mooy ak moom gis nañ ko waaw walillahi ala nas loolu gis nañ ko loolu moom mooy wane ne euh, loolu farata la gis nañ ko aay bi imaamu Nawawi indi woon bi muy ubbi bunt bi kon lool leer na umra gaa yi ne ñoom nag ñu ne umra dara kon la ci bokkul lu tax ngeen dugg ko ci boole hmm? ba pare ñu ne eh, eh, hadith bi nga xamante ne nii bon imaamu Tirmidhi moo ko solo c'est vrai ñoom seen tegtal boobu dëgërul eh, ndax ci Hajjaj ibn Arta la jaar te moom da'if la mu jëlee ci Muhammad ibn al-Munkadir mu jëlee Seydina Jaabir radiyallahu anil jami' mu ne benn kaw kaw atal ata arabiyun nabi sallallahu alayhi dafa am benn kaw kaw bu dikkal yoneen saa sallam fa qaala mu ne ko mais ya rasulullah akhbirni an umra waaye yoneen saa sallam doo ma xabaare umra aw waajibatun hiya ndax dafa war umra dafa war fa qaala la yoneen saa sallam ko déet wa an ta'tamir xayrun waaye nag nga daal di umra malgré du farata de waaye nga euh, umra moo gën waaye hadis kanta ñële dañ ne ñun ñun euh, waxu imam ibnu abbas te gis nañ ak imaamul buxaari rahimahullahu taala ak ibnu omar waxam bi mu wax ne waru dafa war ci képp kenn ab aj ak umra waaw ñu ne loolu kay ibnu omar ñooñ dañ leen a gën a xam li ñuy wax am na nag benn xadis bu ñuy tegtaloo boo xam ne it Seydina jaabir lañ ko jële euh, boo xam ne al imam ibnu lahiya waaye moom itam daif <laughs> voilà mu jële ko ci ata ata jële ko ci Seydina Jaabir radiyallahu anil jami mu yëgati ko ba yeneen saa salaam mu ne alhajju wal umratu faridatan mu ne yeneen saa salaam nee umra ay ñaari farat lañ waaye loolu moom lay sa vidéo dëgg en tout cas li lenn la mooy li ñuy toxal ci sëy naa Jaabir yépp ci ñi naan wérul du du farata ñi naan farata la benn wéru benn leen dara dëgëru ci waaw waaw kon nag ah mu ngi noonu quoi mooy li ñuy yëkkati ba ci kaw naan yeneen sëy naa Jaabir nee na yeneen saa saa nee na loolu dara wéeru ci waaw dëgg la nag am na euh, benn xadis boo xam ne euh, Ibnul Jahmal Maliki da ko soloo ci sanad boo xam ne bu xasan la ba ji mais sëy naa Jaabir la yem mu ne laysa muslimun illa alayhi umra waaw amul benn jullit lu dul na war na ci moom benn umra minimum ah kon Euh, ñu ne lii mais bon loolu naa Jaabir la gis nañ mooy boo gisee yëpp benn bi ci Mawlaana Ibn Abbaas mi ne moom mooy xarinaam Ibn Umar wax comme lii Seydina Jaabir wax moom dane amul benn julli dudul moom Ibn Umar imaam Ibn al-Haafiz moo ko tudde buntum voilà euh, euh, ne lu dul ne dina war na ci moom li nga xam ne ab aj waaye ab umu voilà bon sauf que Euh, ñoom boo seetloo euh, léegi euh, am na tamit leneen loo xamante ni ñoom des fois dañ koy tegtaloo ñoom ñi ne affaire bi dafa war waaw parce que bon waxu imaam ibnu Umar boobu imaamul Buxaari indi ibnu Xuzayma soloo na ko na ko imaam ad-Daaraqutni ak al Ah, ci yoonu ibnu Jurayj mu ne axbarani Naafi' anna ibna Umar kaana yaquulu laysa min xalqillaahi ahadun illaa alayhi hajjatun wa man istataa'a sabiila faman zaada shay'an fahuwa xayrun wa tatawwa waaw men te ibnu Umar ne woon jaatigeem nekkoon na doon wax amul kenn ci mbindeefu yàlla yi lu dul ne war na ci woon benn ak minimum ak benn umra yoo xam dafa war ci képp koo xam ne man na ko benn yoon képp ku yokk nag loolu yiw la ak loo xam ne coobare la voilà kon euh, euh, doon na wax tamit moom Ibn Umar ci woppam comme ni ko Sa'id ibn euh, Abi Aruba indee ci manaasit jële ko ci Ayyub mu jële ko ci Naafi mu ne al-hajj wal umra faridatan comme lii nga xam ne moom la jaabi naa Jaabir wax fële mooy lim ne woon yeneen saa saa ma ko wax këni alxaj wal umra faridataani hmm? faridataani waaw ibnu abbaas solo nañ lool ci moom imaam alxaakim alxaakim ibnu xajar mu ngi naan walil xaakim min tariqa ataan ibnu abbaas alxaj wal umra faridataani wa isnaaduhu da'if mu ne kanta imaam ibnu abbaas jëli nañ ci wax ju mel nii mu ne alxaj wal umra ajak umra ñaari farata lañ mu ne waaye sanadam wiruna waaw kon loolu uh, lu ama am solo quoi uh, am na nag lenn ci boroom xam-xam yi ñoo xamante ne uh, dañoo def teqantal buñ la nee umra dafa farata la comme ku mel ni Ibn Abbas ak Ata naka woon lu ñuy jëlee la tamit ci Imam Ahmad que ne umra biñ naan dafa war nag waa Makka bokkuñ ci. non la tajibu ala ahli makka wa in wajabat ala ghayrihim war na ci keneen ñeneen waaye waa makka ñoom moom en fait bu la nee waa makka rek jubluñ ci waa makka makka kese mooy ñi nga xam ne ci miiqaat bi ci biir nga xam ne ñooñ dañ leen di considérer hadiri euh, al masjidil haram ñi nga xam ne dañoo dëkke masjidul haram parce que ñi nekk ci biir yooyu yëpp ñoom moo tax yeneen saa salaam ne bi ñu defee délimitation yi ne waa comme ni ñu ko gisoon première jotaay bi mu defal waa Medina Zal fa waa ahlu Sham jox fa waa Yaman Yalamlam waa euh, ñële Najd al-Qarn waa Iraq am na bon zaatu Irq est-ce que saa sama def wala Seydina Omar loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna après mu ne waaye ka kantaa ñi nga xam ne ñoo dëkk ci biir mu ne ñooñu moom dañuy ihlaal fi nga xam ne mooy fañ dëkk voilà mooy foofu parce que ñoom foofu la ñoom soxlawuñ di dem ci ay délimitation parce que ñoom ñu ngi ci biir ñoom ne nañ ne ñooñu surtout makki bi ki dëkk makka kooku moom dara la warul ci moom quoi umra mais nag war na ci ñeneen ñi kon loolu euh, lu am am solo la quoi. Euh, léegi nag ba léegi ñoom ñii di wax ne daa war ñu ne am na leneen loo xamante ne euh, day tegtale loolu quoi al imaam Abu Daawuda dafa solo. Euh, mu ne ku ñu naan Subay ibn Ma'bad dafa wax Seydina Omar radiyallahu anhu al-Khalifa ne ko mais ra'ayta al-hajja wal-umrata maktubayni alayya fahlaltu bihimaa fa qaala lahu hudita li sunnati nabiyyik bon en fait à vrai dire lii Seydina Omar leneen la mooy hadis bi beneen affaire lañ ci jublu woon ñoom nag boo dañ ci jël di ci siddaale mooy euh, mooy ci qiraan xam nga xulafaa ur-rashid bon du xulafaa ur-rashidun ne parce que Seydina Ali ibn Abi Talib euh, radiyallahu anhu euh, moom euh, pas pas pas pas systématiquement comme Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar même Seydina Ousmane radiyallahu anhu ñoom dañu gisoon ne façon aj yi mooy ifraat moo gën mooy aj goo xam ne yow da ñëw. yéene ak kese kese kese boo ñoom li mu bëggoon mooy bu ko defee nit ñi bari li xam ne boo ajee ba pare wari ñëwaat beneen yoon nga ñëwaat beneen yoon umrawaat loolu di bari li ñëw ci kaaba gi day dundal kaaba gi te loolu dafa baax moo taxoon ñu doon bëgg ñuy tàqale ñaar yooyu mais sauf que ñoom waxuñ la nekk du def yeneen yi du baax ah. moo tax euh, kii nag ci loolu la ñëwoon doon laaj Seydina Omar radiyallahu anhu parce que Seydina Omar dafa siyee woon ci affaire boobu nee na man ma laaj Seydina Omar ne ko mais léegi man seetal sa sama aj aj ak umra lu war la ci man ndax est ce naa leen ihlal mooy bu may wax labbayka ma mooy boobu ma def xiraan quoi ma yéene boole aj ak umra mu ne ko hudiita li sunnati nabiyyi gundi nañ la ci sa yoonu sa tëralin sa doxalinu yonent boo defee loolu loolu di war ne Seydina Omar nekkuloon systématiquement daa gisoon ne gars yi da leen def ifrat tout le temps tout le temps tout le temps que ne xiraan non saa sam de toute wax nañ la Hanafiya yi loolu ñu wax moo gën a non moom moom xiraan la defoon te xiraan li yoneen saa salaam defoon li ko yàlla dëppaleel moo gën bon xan eh, xanaa bi lay waxoon naa la li imaam Ahmad waxoon ne yoneen saa salaam dëgg la xiraan la def waaye tamattu moo gën parce que moom la waxoon ne bu ma doon li li nekkoon sama gannaaw bu bu newoon sama kanam kononte kon doon woon indi ay hëj yu fii mooy yi ñuy indi di ko loj foofu gëléem yi ci Makka doon ma ko indi te doon naa def sama aj yi ma génne woon comme yéen sama saxaaba yi ma def ko ma lii la def waaye la mu bëggoon def te yeneen saa sam du jóge lu dul ci loo xam ne euh, bëgg def leneen di def lenn bëgg ci jóge defaat leneen lu dul la mu jëm moo gën ñoom noonu lañ ko gisee waaw mu am yeneen borom xam-xam boobu waxuñu ko woon ñoom al imam nu Taymiya rahmatullah alayhi ne mbir mi daal lenn la mooy mbir mi ça dépend ci nit ki kese am na nit ñoo xam ne ak kesey gën ci ñoom am ñoo xam ne bu dee am nañ xët yuñ indee yog yooyu ñooñu euh, xiraan moo gën wala koo xamante ne nii euh, euh, mooy mu tegtal mu def ay teqantal koo xam ne ci moom akam umra moo gën mooy mooy mooy mooy tamattu umra ba pare daal ak wala nga boole ak yeeg ak aj yeeg umra yi loolu mooy xiraan wala nga def aj kese selon loolu ça dépend selon nit bi bu ko defee loolu ça dépend ci nit ki ku nekk rek euh, kii mën na gën ci kii kee gën leneen gën ci moom nangam ak nangam loolu nag Euh, lu am am solo foog naa bañ koy gis boo fàttale koo ca bon déglu ba loolu lañ ne woon nag amaana moo gën a dëgër voilà mooy li yoneen saa def ci luñ joyal moo gën waaye tamit àq koo xamante ne yow da yoneen saa salam defoon ay hëdd yu boobu amul nag amoo ko amoo financièrement manoo def yooyu yooyu yëpp manoo ko mais lu kooku li gën ci moom ci xàqam bu boobaa mooy mu def aj kese wala boog bu dee amul yooyu mu mën a woor ci ci ci ci aj ji waaye bu demee ñibbee këram kooku tamit loolu it manuñ ko ne kooku moo gën ci xam kon loolu yëpp lu hëma hëm solo la léegi kon ñoom euh, ñu ne tegtaloo euh, affaire u Seyna Omar bi mooy loolu vraiment Seyna Omar li waa ji soxla woon mooy xiraan euh, gi est ce que loolu mën na koo def mooy umra ci jamonoy ak Seyna Omar na ko hudiitali sunnati nabiyyika wallahu taala alam léegi kon euh, euh, <laughs> waaw euh, am na tamit leneen loo xamante ne nii moom lañuy ñuy tegtaloo mooy xadiis yaa ngi fàttale ko xadiis Seydina Jibril bi bu siiw bi bi mu di laaj Yonent bi alayhi salaam naan ko lan mooy mal islaam mal iman ak mal ihsan am na dafa am ci benn xadiis boo xamante ne benn yoon bu mu jaar boo xam ne bi ñëwee ci aj dane wa an tahujja wa ta'tamir mooy nga aj taga def eh, eh, umra waaye loolu noonu xam nga sax eh, sax imam muslim indi na loolu même kii waaye kaddu ta'tamir goog te gisoon nañu ko xam nga ni loolu moom amu ci woon quoi kon loolu lu ama am solo la quoi wallahu ta'ala a'lam léegi nga ne ma waa léegi lan moo gën a dëgër ñu ne la en tout cas li gën dëgër bu dee waxu saxaaba yi boo seetloo ñoom Ibn Umar ñoom Seydina Jaabir ñoom Seydina Ibn Abbaas radiyallahu anhuma dañoo jeng ne mbir mi daa nekk loo xam ne minimum day war benn yoon umra waaye insha allah sauf que loolu rek doyul ci kaw loolu ñu ne loolu mat na ci diine lu ñu mën a samp quand ne eh, lii nii eh, farata la parce que moom farata lu nekk lu war moom l'islam du ko bàyyi affaire bi bañ a leer waaw waaw yonent bi alayhi salaam quand même bu dee umra daa nekk farata au minimum dina ko leeral minimum ci dundam benn yoon wane ne umra quand même farata la waaw alors que loolu yonent bi alayhi salaam wérul fenn saxul fenn kenn dafa leeral ne umra farata la waaw te yim doon génn di dem di umra ji yëpp daan ak saxaaba yi neewu leen par force ñëw leen ñu dem ñu ñu demul yéen eh beneen yoon na ngeen dem wala nangam ak nangam. te ajji moom moom ak farataab leer na ci lool ba pare mu taxaw ne yaa ayyuhan naas inna allaha qad kataba alaykumul hajj fa hujju e yéen nit ñi borom bi daal dinay farataal ci yéen aj aj leen yooyu nag dañ ko amul fii kon ah wallahu daal taala alam mooy eh, umra moom insha allah li xanafiya yi wax ak maalikee yi ñoo gën a dëgër que ne du du du farata quoi waaw lu ñu sopp la nag mbir la moo xamante ne vraiment jar na bañ a doyadal bu ko kenn doyadal la ah. wala di ko sàggane yàlla may la loo ko defe te doo ko def waaw léegi nag loolu moo ñuy indi ci benn masala boo xamante ne nii euh, mooy waaw euh, man euh, umra parce que gis nañu leen saa salaam ne al umratu ila al umra waaw al umratu ila al waaw umra ba jëm ci beneen umra loolu kon mooy baril umra léegi nag boroom xam-xam yi dañu am masala bu ñuy traité waa mais lan moo nekk ci baril ay umra ci benn at wala yu mel noonu benn at jumhurul ulama rahmatullah alayhim imaamu Nawawi mu ngi koy wax ci minhaj di ko leeral masala bi mu ne jumhurul ulama na ko noon al imaam al xaafid ibn Hajar tamit mu koy leeral dañoo sopp ñuy baamu umra ci at bennum at lu bari mennum at comme 1446 yi ñu nekk nga boo ci mënee umra umra yu bari nga def waaw léegi kanta te loolu euh, bon ñi ci génn nag <laughs> mooy euh, imaamu Maalik rahimahullah ak Maliki yi rahmatullah alayhim que eh, ñoom daal eh, dañoo sit ñuy umra lu bari ci at bi lu ëpp benn umra waaw am na nag ñeneen ñoo xamante ni dañ naan eh, umra bu dee weer weer bi na ci def minimum benn mais bu mu def lu ëpp benn waaw al xaafis mu ne imaamu Malik nag ak Maliki yi rahmatullah te ñu teg lool mooy te ne yonent bi alayhi salaatu salaam yafala illa min sana min sanatin ila sana wa afaalu ala al-wujubi aw an mooy liñ kon utal tegtal quoi que ne waxu imaam Maalik boobu ci lii la ma a tem que ne salaam mooy amul at moo xam ne umra yu bari la ci def da doon umra ci at umra ci beneen at waaw xam nga yonent saa salaam ñaata umra la def waaw <laughs> ah, fay <laughs> mane ñaata umra la yonent bi sallallahu alayhi wa def première umra bi mu def moo doon umratul Hudaybiya en tout cas bi mu demee Médina waaw bi mu gàddaayee première mooy l'an six Hudaybiya te umra googu gisul Kaaba gi ah kenn ah umra ba foofu te demoo waaw parce que dañ koo bloqué woon <laughs> yéefaru Quraysh ñoom ñoo ko moom ñoo ko blocage ah ñoo na doo fi dugg ma fii doo fi dugg laa wax dellul mu nekk Hudaybiya waaye loolu moo tax mu doon wax Sayyidatu Aisha ak i kii eh, am ñu doon digal ne eh, waxal ne eh, kii booy booy talbiya booy booy armal nga ne mahalli haythu habastani ah borom bi maa ngi lay wuyu ci umra wala ji aj waaye nag maa ngi koy yemale fépp foo xam ne fa nga ma tëj fa nga def ay problème géopolitique wala am problème trouble yu am foofu ba tax man manuma accéder ca Kaaba ga foofu laay paree te loolu da ngay am yoolu ko ak ak umra ndax yeneen saa saa umra am Xudaybiya gisuñu sax Kaaba gi te loolu dañ koy compter ci umra yi. au deuxième umra mooy l'an parce que at ñi ci tegu la waan waa si ne woon ci ngeen di ñëw accord bi ak ñu defoon ak Suhayl ibn Amr bu boobaa ñu génn ñetti fan abal la yàgg sa saxaaba yi ngeen al umra bu jeexee ngeen génn ñibbiwaat yeneen saa sam ne d'accord muy umratul qada wala qadiya muy ñaareel ñetteel bi nga xam ne moom la aj muy l'an huit gis nga at loolu la moom la euh, tegtalu maalikee yi mooy l'an six umra na l'an sept umra na l'an huit umra na nga ne ah oui Makka bi mu ubbee Makka te umra yooyu fii zi qadatin waqarat <laughs> waaw waaw sahibul xilaas yeen koy wax radiyallahu alayhi ridwanul malik zul qada wala zul qada gii nga xam ne ñun ci lañ ne yeneen saa salaam umraam yu bari ci la ko def waaw bi mu ubbee Makka weeru koor la woon xee xarek waa Hunayn waa Hawazin mu jóge foofu nag daal di yem ci guddi gi daal di umra yi moo tax moo tax saxaaba yu bari xamuñu woon ne def na umra boobu ci guddi gi daal di ñëwaat muy ñaata ñett ah huitième année léegi ak dixième année waaw muy at mi nga xam ne ci la aj ndax dafa dafa boole dafa xiraan boole aj ak umra mu ñeenti umra waaw umraat la yeneen saa saam daal di umra léegi nag ñoom loolu la que ne gis nga boo seetloo yeneen saa saam kon. umra yi yëpp demul amul benn at boo xam ne daf cee umra umra waat ci at mi umra waat ci at mi umra ci at mi déedéet kon nag loolu ñu xam ne kon loolu dañ koo si <laughs> waaw te jëfu yonent bi alei saa salaam nag soit day nekk lu war wala lu ñu sopp kon nag loolu lañ mën a sopp dañ naan la déet sauf que ñee dañ ne mukk waa jumhur dañ ne mukk yonent saa salaam léeg-léeg mu bëggoon a def ay mbir bàyyi ko bañ ñu farataal ko ci nit ñi du du taraawiix yi lu taxoon mu bàyyi ko di ko def ci jàkka ji ba nit ñi ñëwoon di julli ci gannaawam moom ci boppam est-ce que du lu baax du lu sopp sii lu ñu sopp la mais nee na dafa koo bàyyi parce que damay doon ragal ñu daal di koy farataal seen kaw kon ñu xam ne saa salaam léeg-léeg mu bàyyi jëf parce lu mel noonu est-ce bu boobaa dañ naan kon loolu soppuñu ko déedéet déedéet <laughs> waaw da doon soppu def dara waaye mu gis circonstance bi gis nañ fi keroog dafa ñëw di intikaaf ci fukk yu mujj yi ci Ramadan sayyidatu Aisha defar mbaar sayyidatu Hafsa defar mbaar sayyidatu Zainab defar mbaar yoneen saa sam mbaar yi mooy lan ñu ne ko di expliquer mu ne dindi leen ma lépp dindi bosam dindi yépp deful intikaaf ak moom bàyyi ba ba ci weeru ramadan boobu bàyyi ba ba kor gi weeru kor gi ñëw mu daal di koy fay ci fukk yu njëkk yi mu daal di koy def maa fay sax mu def ko waaw kon ñu xam ne kon doon na def mbir léegi est ce bu boobaa danga naan ah kon nag yaakaar naa ne eh, di intikaaf ashrul awaaxir min ramadan comme koy neen sa dañ naan la dé en plus bi muy génn àddina gisoon xadiis Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu deux fois vingt jours la def au lieu de dix fii dañ naan manoo teg ne yeneen saasam deful dara rek nga ne loolu kon soppuñu ko waaw kay lu ñu soppu tënkuwul rek ci loo xam ne yeneen saasam daf koo indi directement da woon ko def waaye lii soññe gi ko soññe ak wax yii comme hadith bi ñu nekk al umratu ila umra umra jëm ci umra loolu doy na sëkk di wane ne lii moom kafaaratun day far li nga xamante ne nii eh, li maa baynahuma nekk seen diggante dañuy xam ne lii sam gëneelam lu ñu sopp la lu rëy la lu jara la kon nag loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg waaw loolu lu xam xam solo la <laughs> nañu yem nii boo demee nag ci al Muhalla eh, al imaam al Ibn Hazm mu ngi koy leeral affaire bi kene bu dee loolu la ñoom lu yeneen saa def rek ñu ne soit farata wala nangam <laughs> pourtant bari na yoo xam ne ñoom waxuñu lool la de <laughs>